moom mii mu ngi tuddoon alxaysumaan ibni iyaas ibni abdillah ibni iyaas ibnu dubay'a ibn amr ibn zimaan ibn adiy ibn amr ibn rabi'at alxuzaa'i moom mii di alxaysumaan mooy ki njëkk ci waxu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mooy ki njëkk agsi keroog bi ñu gañee waa Quraysh Badar mooy ko fa njëkk agsi Quraysh biir màkk indi la triste nouvelle nag mooy ki fa indi la triste nouvelle moo ko fa njëkk indi moo fa njëkk ñëw radiyallahu taala anhu ndax mujj na tuub temps yi dafa bokkoon nag ci kuffaaru Quraysh ni waaye buur yàlla nawwara qalbahu wa basi basarahu wa basirata buur yàlla mujj na leeral li nga xam ne mooy bëtam ak bëtu biiram mu am clairvoyance bu leer ba daldi dugg ci lislaam moom alxaysumaan radiyallahu taala anhu Ah, imaam ibn Isxaaq nekkoon ki nga xam ne moo njëkk ñëw foofu keroog ki fa njëkk ñëw Quraysh ngir yëgal leen li nga xam ne moo leen dal ci defet mooy alxaysumaan ibn abdillah di doomi abdillah alxuzaa'i bokkoon ci koju xuzaa fa qaalu maa war fa qaalu lahu maa waraak bi mu agsee quraysh makkata almukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman waa quraysh ne ko maa waraaka ana lan moo nekk sa ginnaaw mooy liñ naan quad neuf ana fi nga jóge yow mii moom demoon nga ca xare ba léegi wax na ana lan moo fa xew àndoon nga ci ñi génnoon ànd ak ñoom abul xakam bi lan moo fa xew qaala mu ne qutila utbatu bnu rabia wa shaybatu bnu rabia wa abul xakam bnu hisham wa umayatu bnu xalaf wa zam'atu bnu aswad wa nubayyihun wa nubayyihun wa munabbihun ibn al-Hajjaj wa Abul Bakhtari ibn Hisham mu ne qutila Utba rey nañu Utba dangeen a bëgg xam la xew ba daal rey nañu Utba ibn Rabi'a di doomi Rabi'a waaye du moom rek wa Shaybatu ibn Rabi'a ma ne man al-Haysuman radiyallahu anhu ma ne rey nañu Shayba li doomi Rabi'a di frère Utba mi ma la tuddal léegi mi ma leen tuddal waaye du ñoom rek wa Abul Hakam ibn Hisham Abul Hakam sayyidu hadha al wadi rey nañu ko Abul Hakam Abu Jahl mais dee na père de la sagesse comme niñ ko doon woowe di doomi Hisham ñoom kuffaaru Quraysh ni xóote laa rey nañu wa Umayya tum na xalaf Umayya di doomi xalaf deena rey nañ ko wa Zam'a tum na aswad Zam'a di doomi al aswad rey nañ ko Nubayy ak Munabbih ibn al Hajjaj Nubayh boobu Nubayh ak Munabbih di doomi al Hajjaj ñoom ñeer ñéppit rey nañ leen wa Abul Bakhtari ibn Hisham Abul Bakhtari di doomi Hisham moom it rey nañ ko Allahu akbar fa ja fa lamma ja'ala yu'addidu ashraafa Quraysh mu continuer noonu di lim ñi nga xam ne ñooy kilifaay Quraysh yu mag yi génnoon mais di lim rek continuer liste ray nañ diw ray nañ diw ray nañ diw ray nañ diw waaye yow bi mu continuer di def lool qaala Safwaan ibn Umayya Safwaan ibn Umayya di doomi kan Umayyah ibn Xalaf waxoon nañ la moom bokk na ci ñi ñi ñi ñu ko doon dàkkantale yaa Aba Safwan yow bàyyi Safwan gisoon nañ ko ci xadiisu imaamul Buxaari ba radiyallahu ta'ala rahmatullah alayhi mooy Safwan ibn Umayyah eh, fekk mu ngi woon foofu toog ci côté Kaaba gi bi mu déggee affaire bi eh, sawaay di bon kii di wax lii nii naan ay ay ay ay ay ay ay rey nañ diw rey nañ diw rey nañ diw bon Safwaan Safwaan ibn Umayya fekk mu ngi toog foofu toog ci côté ka ka gi noonu zaadaha Allahu tashrifan wa takriman euh, mooy ci xijr bi la newoon wa huwa qa'idun fil xijr mu ngi toogoon ci xijr foofu mooy xijr Ismaayil ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam naan wallahi in yaqil hada laqad taara qalbu fasaluhu anni moom gëmul li waa ji wax non c'est impossible kii li muy wax muy dëgg non non non alxaysu man a perdu la tête wallahi ne maa ngi wat ci yàlla man mi nga xamante ne maay safwaan in yanqil hada kii de bu dee ne mu ngi xalaat laqad taara qalbu xolam moo naaw moo tax muy wax li kii ngeen foog ne mu ngi xalaat waa ji laqad dëgg dëgg taara qalbu waaye xolam a naaw moo tax muy wax li kii xamul fu mu nekk wa naka la ñoo ñëpp mën a deewe fasalu an léegi laaj leen ko é yéen mbooloo mi waa Quraysh fu ñu ne woon foofu laaj leen ko man Safwan fan laa ne pour ñu xool ndax waa ji il est lucide <laughs> ñoom bu ñu amoon ay test d'alcoolémie <laughs> dinañ wax dinañ dinañ ko def quoi mais waa ji comme ni gendarme yi def ak flic yi ne la ëffal fii ñu xool sa volume de kii ndax yow mii nii ma gisee ngay dawale oto bi nii <laughs> waroon nekk ak say faculté naan ay moom noonu la ñuy def quoi mu ne <laughs> Safwan ne moom gis nga in yaqil dee mu ngi xalaat wala kii ngeen foog ne mu xalaat waaye laqad dëgg-dëgg taara qalbu fasalu anni laaj leen ko laaj leen ko ci man comme ça ñu xool fa qaalu ma fa'ala Safwan ibn Umayya ñu ne ko hé alxaysu man taxawal parce que yow ce que tu viens de dire est grave léegi nag comme que Safwan nee na yow daa fekk sa bopp bi dara newu ci danga nga perdre la tête fii mu ne beneen monde nga ne léegi ñu ne ko maa la Safwan ibn Umayya ñu ne ko euh, léegi Safwan ibn Umayya moom euh, moom bokk na ci ñaray ci ñi rey wala loolu nu mu def mu ne lan huwa daaka jaalisun fil hijr é Safwan mi ngeen may laaj mu nga nee toog mu ngi nii toog ci xëju Ismaïl alayhi salaatu wassalaam mooy loolu mel ni arc foofu mu ngi nii toog mu nga nee toog ngeen ma koy laaj naan ma ndax nan la def ndax bàyyi nañ ko mu ngi nii toog <laughs> ah waa ji tegal ko ci <laughs> alxaysumaan <laughs> radiyallahu anhu ne xat dëgg-dëgg wallahi maa ngi wàcc yàlla kene ra'aytu abaahu wa axaahu xiina qutila ne maa ngi wàcc yàlla man alxaysumaan kër këni gis naa moom Safwaan mii di wax naan ngeen may laaj naan ma yéen da ngeen ma jàppe dof wala la gis nga Safwaan mii ngeen may laaj naan ma ana fu mu ne mu ngi nii toog mais maa ngi wàcc yàlla ni gis naa baayam baayam kuy baayam Umayya ibn Xalaf man mii di alxaysumaan ma ne maa teg sama bët ci baayam mais pas moom rek ah. ak frère am man gis naa baayam ak frère am di Ali mooy keneen kiñ ko doon dàkkantale moom euh, waa ji nu tuddati euh, Umayya ibn Xalaf waxoon nañ la Aba Ali ak Aba Safwan lañ ko doon dàkkantale mu ne ma gis nga ñoo ñépp man mi gis naa leen fiñ leen teg rey leen mooy yéen man ma gis loolu gis naa ko moom baayam di Umayya ibn Xalaf ak ki nga xamante ne nii mooy euh, frère am ni Ali xiina qutila bañ leen reyee Badr gaa yi bon gëmuñu woon que ne wax dëgg la mais du imaam ibn Isxaaq loolu la wax waaye naka noonu imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi tamit nee na kaana awwala man qadima bi hazimatil mushrikiina yawma badrin al-Haysumaan al-Ka'bi wa huwa jaddu Hasan ibn Ghaylaan imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi nee na keroog Badar bi Badar jeexee ba gañe mushrikuuna Quraysh yi ki njëkk ñëw agsi foofu di wax seenu defet di ko yëgal waa Quraysh mooy al-Haysumaan al-Ka'bi di maamu Hasan ibn Ghaylaan ah Quraysh nag kon affaire yi ñàng na ndax kii foogoon nañ ne wax du dëgg mais il n'était pas lucide àndul woon ak xelam mais nag lii mu wax nag c'est grave xàmmee na Safwaan nee na Safwaan a ngeeg loolu day wane na dofu ba pare mu teg ci ne qad wallahi ra'aytu abaahu wa axaahu xiina qutilaa maa ngi wàcc buur yàlla këni man alxaysumaan gis naa baayam moom Safwaan ni ak frère xiina qutilaa bañ leen reye moom nag di alxaysumaan radiyallahu taala an mujj na tuub kon comme ni imaam ibn Shaahin daldi waxe raxmatullah alayhi mu ne kaana sharifan fi qawmi summa aslama fa xasuna islaamu moom dafa nekkoon koo xam ne ku kilifa la woon ku tedd la woon ci ay ñoñam fële Quraysh mujj gi mu daldi tuub daldi rafetal ak lislaamam daldi rafet radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bih wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa